ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate a ñu ngi woon ci yi ba léegi ne woon ci wafdu Najraan doon gisaale tarjama waa Najraan as-Sayyid wal Aaqib ak seeni mbokk gisoon nañ ci jotaay bi weesu li nga xam ne mooy riwaaya al imaam al buxaari alayhi ci lim indi woon ci saxiix bi ci kitaabul magaazi baabu qissati ahli najraana bunt bi nga xam ne ci la doon waxtaane ci la indi nettalib waa najraan gisoon nañ ci ñetti xadiis yim indi ci bunt boobale ñaar yi mu jële ko ci seydina xudayfa ibn alyamaan alayhi ridwaanu rraxmaan mu ne alcaaqibu ak assayidu dañoo dëgmal ci beneen bi mu ne qadima jaa ahlu najraan ila nnabi moom seydina xudayfa ibn alyamaan radiyallahu anhuma mu waa délégation waa Najran dañu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lan moo leen fa taxoon a ñëw ngir ñu mubaahala ak moom rëbbunte ak moom bu kon ne ci ñaari parti ka ca newul ci dëgg yàlla buur yàlla di koy alak def ci moom am rëbbam rëbb ko ba ñu ñëwee ngir loolu kenn kenn ki ci ñoom wax keneen ki ne haa bañ seetaadam seetaatee mbir yi ne bu ñu def loolu de loolu moom c'est trop trop risqué waaw wuu loolu c'est trop risqué léegi daal ni ngay de ni ñuy def hein ni ñuy def daal mooy affaire bi nañu ko defal li mu bëgg daal nañ ko def biñ ñëwee ñu wax lool na ko nag ib'ath na rajulan amina ñu ne ko yebal ak ñun àndalal ak defal mu ànd ak ñun góor goo xamante ne ah amina ku wóoru wóor lay doon te nag bul yónni lu dul ku wóor waaw bul ñu yónnee lu dul ku wóor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen la ab'athanna ma'akum rajulan aminan xaqa amin mu ne leen dinaa leen yóbbu ne rajulan góor goo xam ne aminan ku wóor la xaq amiin dëgg-dëgg ku wóor waaw dëgg-dëgg ku wóor léegi eh, nit ñi bañ déggee lool ñu yëqamte ko ku nekk bëgg ñu nga nekk koo kële waaw léegi nag mu ne qum yaa aba ubayda jógal yow aba ubayda jógal yow aba ubayda Aamir ibnul Jarraah mu ne kii mooy ki wóor waaye digne confiance xeet wi gisoon nañ ñetti xadiis yi al yi indi ci bunt boobu baabu qissati ahli Najraan ñaar seydina Xudayfa moo ko solo beneen bi seydina Anas ni Maalik ibn Nadr ibn Damdama radiyallahu anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam seydna anas nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana woon li kulli ummatin amiin wa amiinu haadihi al umma abu ubayda ibnu al jarraax mu ne xeet wu ne am na koo xam ne mooy digne de confiance ca xeet wa mooy way kóoluteeg xeet wa wa aminu hadihi l umma ki mel noonu nag ci sama xeet bii te mooy seen kilifa ci loolu ndax du moom keet mooy abu ubayda aamir ibn al jarraax di abu ubayda ibn al jarraax radiyallahu anhu ñu giseen riwaaye yooyu nag moom lañ gisoon ci jataay bi weesu ba léegi ci wax wafdu Najraan ñu waroon a ñëw nag ci yeneen riwaaye yi nga xam ne ñoom xasana yenn riwaaya ak boo riwaaya yoo xam ne xasanun bi shawaahide dañoo àgg ci darajaay xasan parce que yeneeni riwaaye yoo xam ne yeneeni xadiis yuy wax laa même chose te seenuk seenuk don fu rëyul lool noonu sinon comme niñ la ko waxoon benn boo ci jël par benn benn sanadam wérul képp lum ci indi ci loolu mooy al imaamul bayhaqiyu raxmatullaahi ci dalaa'ilu nubuwwa ci bunt bi nga xamante ne tuddoon nañ ko ci jotaay bi weesu moom la tudd ne baabu baabu wafdu najraana wa shahaadati al asaaqifa li nabiyina sallallahu alayhi wa sallam bi annahu an-nabiyyu alladhi kaanuu yantadiruuna wamtinaaci man imtanaca minhum min almulaacanati wa maa dahara fi dalika min aathaari nubuwa foofale la ko indi woon mu ne baabu buntu wafdi najraan délégation wu waa najraan wa shahaadati l asaaqifa ak seeday prêtre yaak archevêque yaak gaayoo yële ca karcaan ya li nabiyina seedeel ko suñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seen fóoreya bi annahu kene moom aleyhi salaatu wassalaam annabiyu alladi kaanu yantadiruuna mooy yonent bi ñu doon xaar salawaatullaahi wasalaamuhu aley wamtinaacu man imtanaca minhum min almulaacana ak bañ gu mu bañ ña bañ ci ñoom rëbbanteeg moom def mubaahala ak moom wa ma fi daalika ak li feeñ ci loolu min aathaari nubuwa ci jeexitalu prophétie bi la fa feeñ ci qissatu ahli najraan loolu nag bu ñëwee al imaam raxmatullaahi alayhi dane riwaay yu bari li ci indi duñu jël yépp mais dañ ci jël yenn a mu ne axbaranaa abu abdillah alxaafid mu ne axbaranaa xabaare nañu a abu abdillah alxaafiz di al imaam alxaakim an-Naysaabuuri wa abu Saciid ibn abi Amr ak abu Saciid di doomi abi Amr qaala mu ne xaddasanaa abul Abbaas mu ne nañu abul Abbaas abul Abbaas turam ne woon Muhammad ibn Yaquub qaala mu xaddatanaa nettali nañu ahmadu bnu abdiljabaar muy ahmad di doomi abdiljabaar qaala mu ne xaddatanaa yusuf bnu bukayr yunus yunus bnu bukayr di al imaam yunus bnu bukayr ci al imaam ibni isxaaq qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu burayda di doomi sufyaan an ibn al an jële Kurz ibn Alqama annahu qaala moom moo wax léegi nag euh, liñ la wax naan ci càllale yi léegi nañu lijjanti càllale bi mooy càllale bi Burayda ibn bi boo fàttale ko yàgg nañ koo gis waaw Yaziid ibn Sufyaan Burayda ibn Sufyaan an ibn al-Baylamaani premièrement sëriñu imaam ibn Isxaaq bii di Burayda gisoon nañ ne moom ñi ko dayifal ci boroom xam-xam yi dafa bari dayif la moom ah la moom Burayda ibnu sufiana mooy desa dafa desee dëgër te ibnul baylamaani mooy muhammad ibn abdirahman moom daif la imaam ibn adi ak imaam ibn xibbaan tuumaal nañ ko waaw loolu mooy waaj mu looñu mooy ñi ne ci càllale bi nii Muhammad ibn Abdurrahman moom ittahamahu ki nga xam ne mooy al imaam ibn Adi ak imaam ibn Hibbaan kon loolu problème la yu nekk ci càllale bi léegi ñoom lan lañu wax kon càllale bee ngoog gis nga kon problème yaa ngoog Burayda laysa bi qawi moom dëgërul te kii nii gis nga ku ñu tuumaal la muy ibnul baylamaani an kurs an kurs ibn alqama léegi nag ñu nettali mu ne qaala qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wafdu nasaara najraana sittuuna raakiban minhum arbacatun wa cishruuna rajulan min ashraafihim wal arbacatu wa cishruuna minhum talaatatu nafarin minhum ilayhim ya'uulu amruhum alcaaqibu amiru alqawmi wa du ra'yihim saaxibu mashhuratihim wa diin laa yasduruuna illaa can ra'yihi wa amrihi wasmuhu abdulmasix wasayidu thumaaluhum wa saaxibu raxlihim wa mujtamacihim wasmuhu l ayham mu ne dafa dëgmal ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam sittuuna raakiba soixante warkat minhum arbaatun wa ishruna rajula àndoon na ci ñooñ vingt góor ñoo xam ne min ashrafihim ci seen kilifa yu mag yi mu ne wal arbaatu wal ishruna minhum mu ne gis nga nag vingt yi ñu la tuddal ñii ci seen kilifa yii am na ci ñett ñoo xam ne seeni mbir ci ñoom lañ koy delloo mooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne nag ñooy waa délégation bi nag vraiment ñooy vraiment les ñi ñépp kilifa leen 24 yi waaye nag 24 yi boo leen tànnaatee seeni mbir dañ koy delloo ci ñetti nit waaw ñooñu ñooy ñan mooy al mooy kiñ la waxoon sànq kiñ la waxoon ci jataay bi weesu al te ñu ngi gis tarjama en même temps moom waxoon nañ la mooy Abdul Masih Abdul Masih moo tax mu ne seen kii mooy al-Aaqibu moom mooy ñetti ñoon ki ci njëkk mooy al-Aaqibu amirul qawmi moo ne woon tetu gaa moo doon jiitu mbooloo mi wadu ra'yihim mooy seen boroom xalaat waxoon nañ wa mashwa saaxibu mashwaratihim bu ñu xalaatee di discuter ci lenn di ci sottantey xalaat moom mooy mujjee te moom lu mu wax mooy tëj mooy tëj jataay bi te waxam lañuy doxal comme ni ko tudde woon ki nga xam ne mooy laa yasduruuna illa an ra'yihi wa amri duñu duñu balle duñu jël dara lu dul loo xam ne ci xelam la jóge ci ay xalaatama ki mbiram mooy moom leen daal moom moo yor eh, li nga xam ne lu moo final mu ne moom wasmuhu abdul masih turam mooy abdul masih comme ni ñu ko waxe keneen ki trois lañ la wax wa sayidu mooy as-sayidu mu ne kooku simaaluhum simaaluhum mooy seen sang mooy ki nga xam ne mooy seen sang wa saaxibu raxlihim wa mujtamaihim wasmuhu al ayham moom mooy seen kilifa moo ki yor seeni mbir seen kole organisation ak wàllu gawar yeeg yi ñuy waajal moom mooy seen kilifa ci wàllu woowu mooy simaal bi nga xam ne ci moom lañuy dellu ci wàllu woowu wala moom mooy delluwaay bi moom lañuy dellu ci ay xalaatam ci wàllu wii moom organisation moom mooy yor mbir mi waaw mu ne turam mooy al ayham ah mooy al ayham la tudd waxoon nañ la nag loolu wax la mais am na ñu ne mukk baleen wax jooju waaye shurax biil wala sharax biil la tuddoon léegi nag ñu ne kan mooy ñetteel mu ne wa abu xaarisa ibn alqama ahadu bani bakr ibn wa'il keneen ki muy abu xaarisa ibn alqama nekkoon ahadu kenn bani Bakr ibn Wa'il moom mu ne moom mii e, bokkul woon du cosaanam nekkul woon ci waa Najraan xam nga Sayyidu ak al-Aqib ñoom na Najraaniyaan waaye kii nii ci waa Banu Bakr la bokkoon nga ne waa kon lu mu fa doon def ba ànd ak ñoom ñu ne la parce que moom dafa yàggoon ci ñoom dafa ñëwoon ci ñoom nekkoon fa nag jàngoon seen téere yeeg seen xam-xam yi ba amoon nekk chrétien boo xam ne dafa nangu dafa jàng nag ba gaa yi mujj nekk sang ci ñoom moom lay wax nii ne moom abu xaarisa mi ibn alqama ahadu bani bakr ibn wa'il moom ci kenn la woon ci waa banu bakr ibn wa'il wa asquf wa asqufuhum moo ne woon seen prêtre ba mooy kilifa gu màgg gi ci ñoom wa xabruhum te moo seen fóore seen boroom xam-xam bu réy bi wa imaamuhum moo yoroon mbiru diina ji ta ne woon seen imaam wa saaxibu mida midrasihim mooy ñoo jiite woon seen yiñ doon jàngale waaw seen midras yi kan kanisa yi moo ko doon jiite tat falañ doon jàngale tamit muy église beeg yooyu moo ko yoroon jàngu bi moom moo ko yoroon mu ne nag wa kaana abu xaarisa qad sharufa fihim wa darasa kutubuhum xatta xasuna amaluhu fi diinihim wa kaanat muluuku ruumi min ahli nasraaniya qad sharafuuhu wa mawwaluuhu wa axaduu wa axdamuu wa axdamuuhu wa banaw lahu lkanaa'isa wa basatuu calayhi lkaraamaata lammaa yabluguhum canhu min camalihi wa ijtihaadihi fi diinihim mu ne moom mi nag gaa yi dañ koo teral teral bu rëy parce que ci waa Banu Bakr la bokkoon ñëw mais vraiment nekk doxandéem ci société bi waaye teewu ko làbbali ba bokk ci kilifa yi waaw loolu la rek yow nga jóge Afrique ñëw Allemagne teewul man ngaa làbbali ba nekk député wala nekk ministre wala sax nekk président wala yu mel noonu bu dee c'est possible wala boog en tout cas nga bañ faa nekk rek koo xam ne moo dañ naan ñii moom duñ bokk ci ñuy doxal réew mi pourquoi pas hein toog rek naan di xoole sa bopp étranger te yow ci réew mii nga nekk fii ci tugal def nga fi at yu ëpp ya nga def ci sam réew waaw yow ba ngay ñëw daanaka vingt ans nga amoon yaa ngi am quarante cinq ans te mooy vingt cinq ans yépp fii nga ko passé ba pare di xoole sa bopp jàpp sa bopp ba léegi que ne wolof nga mooy Sénégal nga dëkk loolu moom du xalaat loolu du xalaat loolu kuy xalaate noonu mooy am na problème parce que non seulement moom du mën a bokk ca ñay doxal réew ma fële ca ndakaaru du ci bokk te tamit du bokk fii parce que ma boolewul boppam fii mu ne Espagne gii mu ne boolewul boppam ci ci gaa yi pour moom même boo yoree kayit espagnol sax mën a voter lépp moom day jàpp ne ba léegi moom jàppul nepp espagnol la mais espagnol nga waaw dangaa war a bokk ci mbir yi mais toog rek naan ñun daal dañ fee ñëw ngir ci tool yi ma ne àddina bi tool bu yaatu la buur yàlla nag ku tënk tënkul kenn fenn ku tënk sa bopp fenn nag yaa fa tënk sa bopp yaa fa tënk sa bopp ah waaw te buur yàlla neewul gaa yi fa ngeen juddoo na fa deewe muutu xaysu <laughs> aywa muutu xaysu wulitum <laughs> na ku nekk faatu fa ngeen juddoo loolu buur yàlla kenn la ko waxul l'islam nag xamul loolu affaire idée yooyu nga xam ne ñu bari immigré yu bari moom lañ yor dëgg la mooy boo dóor a ñëw doo woon xalaat ne yow di nga fi yàgg mais dafa am loo xam ne bu xasee ne bi yeboo nga xam ne lii la te nga nangu ne lii moo am nit nag dangay réaliste waaw dund sa jamono xam sa jamono mbir mi mooy foo nekk yow lenn moo am solo mooy ngërëmu yàlla ngay seet ngërëmu yàlla nag du senegal kese la ne ngërëmu yàlla du Makka rek la ne du Medina rek la ne du Australie rek la ne du du du du Caarin la ne du Dakar la ne du non du yooyu la ne ay ay Bawol du foofu kese la ne ngërëmu yàlla fépp ci kaw suuf la ko def waaw idil muriidu laa yuriidu abada xayra rida rahmaani xaytu xasada ndax kat ki nam mu jëm ca yàlla moom du du du du du nam mu du bëgg lu dul ngërëmu buur yàlla fu mu mën a jublu ak fu mu mën a féete fu mu mën a ne loolu kese la mais bëgg dellu ngir dellu kese te gaa yi moo tax yenn ñaan yi c'est pas sincère waaw xaw ma nag lu ñu tàmmala di ko ñaan ci xatmu alxuraan yeeg yooyu ay buur yàlla yàlla na ñu delloo suñu réew ya xaani Euh, muflixiina ghanimiina te ki koy ñaan leer na ne kii moom kii moom bu Sénégal neexoon ba neexi du dellu ba pare muy ñaan loolu tout mooy yenn ñaan yi tamit dangay ñaan loo xam ne nit ki dangay ñaan loo xam ne da fekk mu nekk ci yow ko waaw yàlla buur yàlla dellu ñu suñu réew ya ghanimiina ñu am ak koom yow am nga koom buur yàlla may na nga koom bu da gis waa ñu koy wax di ko ñaan buur yàlla may na ko koom gu mu gu ñibbee mais dara bul ñibbi parce que xam na ne moom moom fii mooy dundam du ko teree nag di dem léeg-léeg di fa dem lool waaw mais nan ngay ñaane loo xam ne yow ci sa bopp ku la ne woon waa léegi yow sa ñaan nga moom ana ngay xaar parce que ben vraiment macha allah bu dee côté liggéey yi sa liggéey baax na lool te sax ñenn ñi sax dañu am possibilité mën a transférer seen liggéey ñu de dem Afrique def ko fa mais ñu dem. <laughs> option boobu jamais ñu jël ko wala ñenn ñi bañ ko defee def essayer dañoo ñibbi si waat dañu dellu si waat ne foofu wuu foofu sawaay <laughs> léegi nan ngay mujjee nag yow nekk fa di continuer di ñaan ñaan goo xam ne sincère gëmoo ko sax te ku la ne woon kay appliquer ko nga ne bu conditions yi réunir na kay appliquer ko nga bañ kon nag nañuy seet li ñuy ñaan muy dëppook suñuy bëgg-bëgg ak li déggu fi ñun waaw ndax ñaan dangay ngay da ngay ci ñaan bi mais di ñaan noonu rek parce que ñu ngi ñaan loolu moom amul njariñ waaw mooy day fekk loo xam ne day dëggu ndax buur yàlla bu xamee ne yow mii lii ngay ñaan dëgguwul ci yow dalay jéppi sax waaw ndax da nekk koo xam ne mooy da ngay soof nit ñi parce que buur yàlla moom ñi mu àndal mooy inna allaha ma'a saadiqin buur yàlla woy dëggu ñi la àndal dëggu ci say wax say jëf ci say ñaan ci lépp waaw léegi euh, kii nii abu xaarisa mi neewul ne man banu bakr laa jur laa dëkk ca waa banu bakk mais bi mu ñëwee najraan jàppewul boppam comme ab étranger bu doo xam ne moom moom ci lay dee rek non dafa ñëw li yi jàng xam nga waa banu bakr waa banu bakr ay chrétien lañ banu bakr min al arabi waa najraan ñiit minal arab mais waa banu bakk dañ leen a xamewul woon xam-xam ñook arab yee yemoon ay xërëm ak yooyu lañ doon jaamu mais pourtant moom ba mu ñëwee fa nga xam ne réew la moo xam ne ñoom ñoo yoroon xam-xam ndax kat yi nag ñoo tane woon fuuf ñi nga xam ne ñooy arab yi arab yi nga xam ne amu téere waaw parce que ñoom dañoo nekkoon dañu yoroon téere boo xam ne fi buur yàlla la jóge ñooñu nag boo ko doxalee te dëggu ci yow yaa gën ñeneen ñi waaw te du bokk ci masalul ladina xummilu tawrata summa lam yaxmiluha waaw loolu moo garaaw ñi nga xam ne misaalam ñi nga xam ne bañ leen joxee tawraat ngir ñu jëfe ko ñoom respecté wuñu ko te nanguwuñu ko appliquer loolu mooy problème kii bi mu ñëwee dafa dugg jàng waaw moo tax mu ne moom mii wa kaana abu xaarisa qad sharufa fihim dafa mujjoon doxandéem la de bu fi ñëw waaye dafa mujj gaa yi yëkkati ko mu nekk kilifa ci ñoom ku ñu màggal te fonk ko wa dara sa lu tax parce que dara sa kutubahum dafa jàng seen téere yi bi mu ñëwee dafa nekk ci xam-xam ndax xam-xam mooy teral ku ne inna allaha yarfa'u bi hadha al wa yada'u bihi aqwaman gis nga buur yàlla dina yëkkati ci téereem bi alquran bii ci xam-xam bi ay nit parce que mooy la Ibn Abi Abza la Seydina Omar waxoon waajam bàyyi woon Makka bañ ko doon nettali dafa am luñ ci tëboon keroog laa ko déglu ma ne hé itam na luñ tëb parce que Seydina Omar radiyallahu anhu gouverneur am bi mu bàyyi woon Makka ba ko fa toogaloon dafa dajeeg moom ci biti mooy en dehors de la Mecque foo xam ne fa sori la sharafaha mu ne ko mais yow looy yow koo bàyyi màkk mu ne Ibn Abi Abza mu ne ko ku Ibn Abi Abza ko mawla min kooku de ku ñu libéré la ci ñi ñu libeere mooy ñoo xam ne waa Makka ñooy seeni kilifa ñoo leen libéré. mu ne ko yow waa Makka ngay bàyyi ab mawla koo xam ne ñoom seen jaam la woon bu ñu libeere nga def mu ñu jiite intérim bi foofu mu ne ko ah ndax moom kat dafa xam miraas. da alquran ak miraas miraas wuu ak ko man dafa xam xam-xam boobu te tamit kitaaballah da koo xam téereb yàlla bi mu ne ko gun ah, baa bu dee de lool nga wax dégg naa seen yonent mu ne moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dégg na yonent ma lay saar saam ne buur yàlla dina yëkkati ci téereem bi ay nit di ci teg ay nit di ci wàcc ay nit moo tax l'islam amul affaire papoteek ñii ñoo yor diine ji ab clergé la boo xam ne c'est fermé ku ci war a dugg ñoom ñooy xool ki ci war a dugg lool amul fenn l'islam amul loolu loolu moo tax ñu bari di juum parce que dañoo jàpp ne fa ña seen maam baaxoon te amoon xam-xam dañoo jàpp ne xam-xam ba foofu la ne ba léegi du fa jógee alors que loolu demewul noon moo tax képp koo dégg mu naan la la diw yoroon fii la ne bi mu fi ñëwee ba léegi génnatu fi fi la ne kooku waxul a dëgg kooku waxul lu ama ah. waaw loolu nag ñi ci gina ay ñi ci gën ay mooy sëriñu wolof yi ak seeni taalibe loolu moom mooy dee nga dégg leen ñuy wax yu mel noonu ay mbir mi leer gi ba mu jógee xaw ma fële ah sëriñ diw moo ko yoroon sëriñ diw moo ma la càllaleem ci kii la jaar kii moo ko jële ci moom ba mu duggee suñu dëkk bii nag ba léegi génn fi fi la ne ku fi dem di seeti feneen doo trouver dara ku fi bàyyi fii dem feneen kooku waxul lu am kooku moom kooku bu dee conscient na ci li muy wax bu dee na ci li muy wax lu garaaw la fa in kunta tadri ah fa tilka musibatun wa in kunta la tadri fal musibatu kooku xamul mooy wax rek catastrophe la kaarisa la si musiba bu rëy la wax parce que li mu wax amul bu dee nag laa tadri moom day wax ta xamul mooy vraiment fal musibatu a'zamu musiba googu nag ñàkk di wax loo xamul nag loo maîtriser loo xam ne dara leeru la ci dara taxul nga wax ko lu dul fanatisme rek mais amoo ci xam-xam bi ghayri ilmin wala hudan wala kitaabin munir ngay waxe kooku nag fal musibatu a'zamu loolu moo gën a garaaw moo tax propagandiste yi nga xam ne ci réew wolof yi waxewuñu xam-xam mais yëfi fanatisme pour wan ne ñoom fi ñu ne dangay gis ab tariixa boo xam ne dañuy jël ñoom néeg bëñ ca aju ni bii fële yépp ne léegi même ñeneen ñi yeneen yeneen yeneen yeneen pénc yi yoratuñ dara seen pénc moo fi la mbir mi ne loolu rek ñi koy wax waroon nañoo xalaat ne bon sëriñ bi moom amaana baax na waaye lii muy wax moom xam naa day waxe xolam rek te bu dee xolam lay waxe mooy kon xolam baaxul kon xolam ay kàcc fay jóge ah voilà mooy en tout cas bon bul jàpp li mu wax te bul gëm waa jooju te da nga xam ne bu yaboo nga dem feneen waaw parce que koo xamante ne nii lay bi saadiq moom ay waxam yu xaaliful xaqiqa day wuuteeg lii réalité kooku moom xaw ma nan la nit di taxawee ku am personnalité naan kii mooy sama sëriñ bu ko doonoon bu mu ko doonati waaw <laughs> surtout yenn kii yoo xam ne sax waaye yooyu yëfi caaxaan la loolu ku la wax mbir yi fii la ne waxu la lu am fii kese la am la ne newul feneen mbaax fu ne la nekk xanaa gisoo Seydina eh, al imaamu Maalik ibn Anas boroom ngir ma radiyallahu anhu bañ naan Muwatta ba mu ko bindee nettali bi naan eh, eh, Haarun dane ko al xalifa dane ko léegi ar-Rashid xalifa Haarun Rashid ne ko nag affaire bi léegi dañuy jël sa téere bii nii moom moom la ñuy doxal fépp mu ne déet déet déet déet déet déet loolu yaa xalifata yaa alxalifa mu ne ko déet dan loolu duma ci d'accord de parce que saxaabaay yonent mi aleyhi salaam dañoo tasaaroo ci réew yi léegi nan mooy imaamu Maalik am na saxaaba yoo xam ne seeni xadiis jotewu ko te ñeneen ñu ne feneen furul Medina ñoom jote nañu ko comme ñene woon Kuufa ak ñoom ak ñi ne woon feneen fu sori saxaaba yi tasaaroo fu ne radiyallahu anhum jàngale fa fu ne ñu samp fa daara jàngal fa defar fa ay nit nan ngay mën a ne gaa yépp léegi eh, li boroom xam-xamu Medina bi lim bind ci téereem bi képpe la ñuy doxal fépp leneen lu ne ñu annulé leneen li mu ne mukk parce que saxaaba yonent bi alayhi salaam dañoo tasaaroo woon ci kaw suuf te loolu lépp ku ci nekk fa nga ne leer nga fa bakkoon nag ñëw di imposer benn mu bañ ku loolu mooy boroom xam-xam pourtant keneen ku mu doonoon ci nitu àddina yi danaan opportunité la bu ko defee man sama téere lañuy la ñuy jàngale fépp waaw ma siiw am kii bu ko defee man maay ki nga xamante ne mooy téere bi nga xam ne moom la ñépp war a am kenn ñemewu fi di wu am beneen pourtant mu ne déet waaw parce que xam na ne dëgg newul fii kese waaw ki leen yar ñoom ñépp tëdd fii alayhi salaatu salaam ku nekk defar na la te fa nga dem defar nga ña fa ne jàngale fa xam-xam bu leer kon mënuñoo tënk ñépp ne ñu ne fu ñun ku newul Medina rek nañ li xam-xam bi li nga dajale rek non déet mu bañ moo tax yooyu lu ama am solo la waaw mbir mi newul ci ay juddoo ki yooyu bàyyi mën naa am xam-xam maam ne woon boroom xam-xam bu sell wala yu bu mag bu xam ne kenn ak wilaayam amul kenn ku ciy dute ah bu doom ji ñëwee walla sët yi jaaruñ fa ñu jaaroon teg ko rek ci ñooy doomu diw loolu du dox waaw ndax ku say jëf jëmalewul ca kanam yóbbu la ci lu yiw saw askanu kese du la ko yóbbu waaw waaye gis nga géey géey yi biñ ñëwee abu xaarisa mi bi mu ñëwee toogul di kii de dafa jàng waaw neewul doxandéem la il avait toutes les excuses yu gaa yu bari am léegi ngir bañ a bañ a feeñ ci ci ci gox yi ñu ne fa ñu tukki dem park que dañuy jàpp ne étranger lañ ba léegi waaw wopp ne moom réew mi ñeneen ñee leen ci ëpp pour pourtant li gagné droit yi ñeneen ñi am yépp lañu am waaw keneen ki ni mu manee présenté wu élection noonu nga mën a présenté wu élection municipale même présidentielle man nga ko kenn terewu la ko parce que am ngoo ko waaw doxal am entreprise comme gars man nga koo def waaw kan moo la ko tere même bu dee am na obstacle mais ñeneen ñi am nañu obstacle lu ne am obstacle mais bu ku nekk ne obstacle am na ma ah utruku abu xaarisa moom deful noonu dafa ñëw jàng kutubahum xatta xasuna ilma ba ne xam-xamam di rafete di leer fii diinihim ci diiney waa najraan ci chrétiens yi mu ne wa kaanat muluukuhum ruum wa kaanat muluuku ruumi min ahli nasraaniya qad sharafu wa Euh, euh, buuri romin yi comme que Najraan ci seeni satellite yi lañ bokkoon te mooy ñoo bokku diine bi nga xam ne ci lañu gis vraiment dafa mujj moom Abu xaarisa siiw xam-xam bu leer bi chrétiens yi xam ko même buuru romain yi ñoomin César ak gaayoo yi ak wala ñi nga xam ne ñooy gouverneur am yi daal di koy xam xam ne a Najraan de am na fa ku ñu naan Abu xaarisa ay waay boo ko bokk na ci fóore yi ñu ba ñoo tax dañ ko doon ñoom sharafuhu dañ ko màggal anoblir ko def ko def ko def ko def ko def def def def ko vraiment ab noble waaw wa mawwaluhu ñu ko doon jox ay alal nag wa axdamuhu wa banaw lawu ñu koy liggéeyal nangu ko utal ñu koy liggéeyal ñuy dox ci ay service am wa banaw lahul kanaa'isa ñu tabaxal ko foofu foofale ca najraan ay église yu bari ki tax ñu def ko fa mooy bi mooy reconnaissance bu ñu reconnaître xam-xam ak leeraayu xam-xamu ki nga xam ne mooy abu xaarisa ci karcaan yi wa basatu alayhi al ñu lallal ñu tàllal ci moom nag xéewal yi teraanga yiñ ko doon defal ba nga xam ne lam ma anhu ma ilmin amalihi wa ijtihaadihi fi diinihim lu tax parce que ñoom ba ñu gisee xam-xamam ak li muy jëf ngir rayonnement ak féete kaw ak yokkute diiney nasaraan looloo tax gaa yi kontaanoon ci moom def lool waaw loolu nag chrétiens yii waruñu ko dàq jullit ñi waaw chrétiens yii mooy bu ngeen gisee ñu baax ñu am xam-xam tey jëfe te yàlla tax yow moom boo amee sa alal ñu nekk ñu ñàkk am ay projet yu ñu war a taxawal def ko foofu utal leen ko mu génn ci puqus gi mu ne ndax kooku dafa war a feeñ waaw ruq bi mu ne kenn xamu ko ñenn bëgguñu gaa yi ndax caaxaankat yi moom ñu ngi feeñal seeni mbira ah. yow nag bu dee yàllaa la tax a jóg même bu dee amoo xam-xam ba mais gis nga ko am xam-xam yow divulguer xam-xam bi parce que boo ko divulguer boo bokkee ci ñi nga xam ne ñooy divulguer xam-xam mais yow ak kay jàngale yéen a yem waaw yow mi nga xamante ne yaa fexe xam-xam bu leer mu àgg ci ñoo xam ne àggul woon ci ñoom boo xam bul xeeb sax ay fichier yooyu yónnee ne xaaral ma yónnee ko ñoom diw nga yónnee wala nga ne masala sàngam de gis naa gaay bi ci wax mais liñ ci wax dese naa leer am na ku ma xam koo xam ne wax na ci lu leer ma dagg fichier yooyu dugal ko ci groupe bu ma bokk waaw léegi seen groupe yi ni mu baree groupe whatsapp yi te yiw kii bari daanaka lañ fay wax lay sa bi njariñ fii laa njariñata fii sa waay benn njariñ amul ay wax yoo xam ne vraiment yow moom bu dee taalibe nga vraiment doo fa mënate ba bokk da ngay te loo xam ne kat léeg-léeg dañ naan ab sëriñ a tax ñu def ko photoom sax la ñuy def profil bi mais vraiment yañ fay wax ak kii yow bu dee taalibe nga mooy xam-xamal la tax a jóg da ngay mujj quitter bi. parce que ak doo mën a tamit bon yañ fay wax ci yu garaaw yëpp mënoo koy cautionner te boo fa newee te waxoo ah mooy la aaya ba wax rek boo toogee ñoo xam ne na fii fii fii fii aayaatillah di xuus di wax yoo xam ne du noonu ak yu ñàkki teggin ci buur yàlla ak yonentam bi alayhi salaam ak aayaam yi mu ne jóg leen. te bu leen toog toogaale ak ñoom ah. waaw na ngeen jóg bés bu ngeen continuer di toogaale ñoom malgré bi ngeen xamee lool yéen ak ñoom a yem te buur yàlla dina dajale ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi ah ak naafiq yi ilaa jahannama jami'an jahannama ñoom ñépp kon nag moo tax groupe yoo xam ne dañ la cee boole wala nga. xam nga yu bari sax dañ la ciy boole dañ naan groupe bi sàngam de am na am na ñu fa ne wala gars yi nga dem day gis fa yoo xam ne après yow boo xamee responsabilité boobu ni ci ne te manoo fa nekk di wax saa su nekk kii mais da ngay quitter groupe bi dangay ngay quitter léegi nag yu mel noonu nga gis yu mel noonu mooy group lañu nga ne man de am naa yoo xam ne naa ko fa dugal yow boo ko defee képp ko ci jariñu ak tamit rien que def nga ko rek yàq yow ak kiy jàngale yéen a yem waaw mooy xadiis Seydina Jibril loolu la doon laaj di loolu la doon jàngale bi mu ñëwee di laaj mal islaamu mal imaanu mal ihsaan laajaale as-saa mata as-saa tontu ko ba dem bi mu paree dane yaa Umaru atadri masaa'il yow Seydina Omar est ce que xam nga ki doon laaj mu ne allahu wa rasuluhu aalam beneen beneen xadiis bi mu ne ndax xam ngeen ki doon laaj ñu ne ko buur yàlla ak ndawam alayhi salaatu wasalaam ñoo xam mu ne hada jibrilu jaakum yualli jaakum jaa yuallimukum diinakum diinakum daf leen a dikkal Seydina Jibril la dafa jëkkoon ngir jàngal leen pourtant jàngalewul waa da doon laaj ki nga xam ne nag mooy divulguer mooy da doon laaj pourtant yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moo leen dafa ñëw ngir jàngal leen kan moo doon leeral masala yi yonent ma nga saa saa mais ki ko waral bam leer kooku moo ko ko leeral ñooy yem pay ñooy yem daraja mooy waaj yi divulgué ak waaja ko jàngale woon yow yaa tax affaire bi leer mooy foofu nga ko yóbbu leer woon nga yóbbu ko fa mu leer yow yaa tax kon yow yaa kay jàngale yéen a yem daraja waaw xoolal te pourtant doo boroom xam-xam boo ko mënoon buur yàlla indi la yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja waaw buur yàlla mooy yëkkati ñi gëm yàlla ci yéen waaw mooy loolu ay boo tax yoonu dem dem ci yàlla dafa simple c'est pas trop facile c'est pas trop trop facile mais c'est pas compliqué te tamit buur yàlla da koo yombal wala qad yassarna al qur'ana li dhikri fa hal min yombal alquran ngir ku koy tudd mais ana kan moo taxaw ngir di ko sikar di ko tudd di ci bàyyi xel di ci di ci di ci xalaat di ci def tadabbur ana waaw buur yàlla dafa yombal diine ji yoon yi dafa yomb début bi nii da am illusion dafa metti te tamit lenn dëgg la parce que buur yàlla bu la soppee da lay nattu mais boo demee ba dugg mu nattulam nga des mais mbir yi mujj nattu bi ci boppam bànneex lay doon ci yow waaw lépp mujj nekk illa al xayr lépp ndax inna ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr in asaabathu sarra ha shakara fa kaana xayran la wa in asaabathu darra sabara fa kaana xayran la mu ne ajaban yéemu naa man alayhi salaatu wa salaam ci mbiru jullit ah moom mbiram lépp lépp lépp yiw la waaw bu ko lu neex lu koy kontaanloo loo mu daal di mu daal sant yàlla mu nekk lu yiw ci moom bu ko loo xam ne lu metti la dale mu muñ mu nekk lu yiw ci moom kon loolu la moo tax affaire bi c'est ça ah affaire bi c'est ça chrétiens yi ñoom bu ñu gisee bañ gisee waa ji jàmbaar dañ koo nangoo jàppale ci loolu bu ko defee moom xam-xamam di gine yokk muy gina muy gina a lawal xam-xam ni ndax loolu mooy l'essentiel l'essentiel nekkul ana kan kii kan mooy kan mooy kan moo yor kàddu gi di wax déedéet l'essentiel mooy na message bi jàll loolu mooy objectif bi objectif bi nekkul ana kan mooy joxe message u l'islam objectif bi objectif bi mooy na message bi jàll ku ko mën a joxe nag baax na waaw boo bëggee bokk ci ñooñu mooy da ngay wuti xam-xam bu la ci yàlla boolee xayrun waaye bu la ci boolee gulit bul toog di xoole fexeel di jàng tey tasaare xam-xam waaw kon loolu am am solo la moo tax sëriñu imaamul Buxaari yi di la doon wax mu ne man ba mooy dafa dépensé ci wut xam-xam som boo xam ne nee na man bu ma manoon dépensé naa lu toll noonu ci tasaare xam-xam te bu ma ko manoon dinaa dépensé lu duublu loolu ci tasaare xam-xam waaw parce que ni mu amee solo kon gaa yi bi ñu xamee lool mooy chrétiens yi waruñ ñoo gën a man loolu waruñ ñoo gën man loolu jamono yii nag mënuñu woon ne ñoom liñ doon def baaxul parce que seen diine dafa valable mooy laata ñuy gis yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw christianisme dafa valable woon mooy kon ñun jullit ñi tamit lool la buñ fi fekkee ñoo xamante ne nii ay daara yoo xam ne vraiment seen façon jàng yi moom dafa weesu te tamit lii nii day tax mbir yi du du évoluer ñu fexe leen jàppale jàppale sëriñu daara yi. def fa sa yow sa alal yi ngay jël di ko ñu la tëddee ay gumbee tànn biir nga ko ciy def ak i soirée ak naan la yaay parrain wu journée sàngam lépp di caaxaan loolu yow boo amoon fulla sax waroo woon a xaar ñu lay tuddee yooyu mooy ya nga def foofu def ko ci daara jula la gën jege walla joo xam ne mën nga koo dimbali wala yu mel noonu nga def ko foofu waaw utal leen ñu nekk ci condition yu baax waaw ndax ad dàllu alal xayri mook day mel ni ku ko def kiy tegtal ci lu yiw day mel ni moom moo def yiw la te ki yombal nit ki nga xam ne mooy yombalal nit lu baax ah mooy ne yow lu toll ni xam-xam nga yombal nit ki accéder ci mais yow bu la yàlla fay dangaa xam dangaa xam lan lay fay yow kon nag bu ñu karcaan yi ëpp fulla te waruñ ñu ko dàq man kon gaa yi wa basatu alayhi alkaramaat lamma yablughuhum anhu min lima yablughuhum min amalihi wa ijtihaadihi fi diinihim loolu lañ defal abu haarisa ibn alqama léegi nag muy dugg nag mooy kon ñett ñaango asayidu alaaqibu abu alqama ñoo doon kilifaay délégation wafdu najraan mu ne fa lamma wajjahu ila rasulillahi min najraana jalasa abu xaarisa ala baglatin la muwajjihan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ila janbihi axun lahu yuqaalu lahu kurz ibn alqama yusaayiruhu id athurat baglatu abi xaarisa fa qaala lahu kurz ta'isa al ab'ad nee na bi nga xam ne nag délégation bi ci lañu pare ñuy dem nag ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir jublu fa Abu Alqama mu yónnee woon seen mbiru moo yoroon wàllu diine ji yéeg benn baxlaam benn berkelleem ànd ak ci wetam mu ngi àndoon ak ci délégation bi benn frère boo xam ne Kurz ibn Alqama la tuddoon Abu Haarisa ibn Alqama Kurz ibn Alqama yusaayiruhu di dox ànd ak moom bi ñuy dox di dem rek ci délégation bi noonu frère bi moo ko ginoo moom la jegeloon moom la àndaloon mooy convoi yi dañuy dox ñii di jaar ñii ñii ne ñëpp ñooy bokk fu ñu jëm ñii nekk groupe ñu nekk moom nag moo ko frère bee àndoon. ñu jekk rek baxla bi trébuché daal di fàqastalu hein frère bi ne taisal abad wal iyaadu billah mooy mu wax wax ju ñaaw noonu lañ koy waxe waa yonent bi aleyhi salaatu salaam parce que euh, gëléem gi kii bi kii bi kii nag euh, nu mu tudd euh, faqastalu na waa ji na ko abu alqama ne ko bal anta ta'ist waaw ne ko li am ba des mooy yow mii yow mii yaa yow mii yaa yaa loolu mooy li nga ko wax li nga wax ci xaqu fa ñu jëm ka ñu jëm mooy yow mii la dal li ngay wax ci sa bopp la ne mu ne ko ah walima yaa axi mu ne ko waa lan moo tax loolu yow sama frère yow sama mbokk yow sama sama sama sama rakk sama rakk wala sama mag mu ne ko wallahi innahu lan nabiy alladhi kunna nantadir mu ne ko wat naa ci yàlla ne parce que yow dangaa yow ki ñu xam nga mooy kan gis nga kooku noonu mooy yonent mu wat naa ci yàlla mooy yonent bi ñu doon xaara ah. waaw ah mooy yonent bi ñu doon xaar kurzu ne ko waaw mais famaa yamna'uka min ittiba'ihi wa anta ta'lamu hadha mu ne ko waaye yow ah yow kat sama doom bokk nag yaa ngi ma sama bokk sama frère nag yaa ngi may bëgg a jaaxal yow abu xaarisa di suñu borom yor diine ji fii ci najraan ñu ngi dox ci convo waa bi ñoom ñaar ñuy waxtaan ñu ne ko mais yow kon ba nga xamee ne moom mooy yonent bi ñu doon xaar te suñu téere yi doon ko wax comme que yow yaa ko jàng te yaa ñu ko fi gin a xam mais kon lan moo tax toppoo ko hein ah mu ne ko fa qaala abu xaarisa ne ko maa sanaa bina haula'i al qawm sharafuuna wa mawwaluuna wa akramuuna wa qad abaw illaa xilaafa falaw fa'altu naza'u minna kulla ma tara fa admara alayha minhu axuhu kurz ibn alqama hatta aslama ba'da dhalik waaw nee na mu ne ko a ah, li tax de topp ma ko gëmuma ko malgré xam naa ne moom mooy yonent bi ñu doon xaar mooy a ah, lenn rek la li ma bloqué te téye ma ba manuma ko mooy ma sanaa bina haula il qawm mooy li ma ah, li nit ñi mooy li waa najraan ñii liñ ñu defal la de yow mii xam nga yaay sama frère ñoom boo amee mooy ndax moom Abu Xaarisa moo tax frère bi tamit gaa yi màggal ko xam nga loolu dem mooy buñ la nee kii mooy sëriñ bi doomam nit ñi dañ koy màggal wala kii kii frère sëriñ bi la de dañ koy màggal rien pour loolu rien pour moom ci sëriñ bi la bokk waaw mu ne boo gisee nag ñu màggal ñu yi hmm? nangu ñoo jox alal ju toll nii ñàkk moom xamuñu ko teral ñun ñoom mooy loolu ñu defal moo tax te gis naa ne ñoom ñoom dañoo jamono jii mooy laata ñuy dem conent ma lay dañoo bañoon ne duñu ñoom ñu bañ ne lu dul ne dañuy wuteeg moom mooy duñ ko nangul diineem ji ah dañuy wuteeg moom duñu dugg ci lislaam mu ne loolu de moo tax te man nag bés bu ma ko gëmoon naza'u minna kullama tara konoonte kon dinañu rocc nangul lépp li ngay gis xéewal yi ma am ak kilifteef gi ñu am ñun ñépp loolu lépp dinañu ko xëcc ci ñun bi mu waxee lool nag kurusu ne baax na frère bi nëbb affaire nëbb waxu ko dara mu bàyyi noonu moom àggee moom mu daal di tuub après quoi loolu la al imaam ibn al bayhaqi solo ci imaam ibn hisham boo demee ci non ci imaam boo demee ci riwaay imaam ibn hisham tamit indi ko ci siira bi mooy ci riwaay boobu léegi nag mu ñëwaat ah imaam alxaafiz albayhaqi raxmatullah aley beneen càllale beneen nettali da léegi ci wafdu najraan xam nga bii waxu la àggale ba ba ñu agsi ci yonent bi aleyhi salaatu salaam xoolal bi mu ne axbarana abu abdillah alxaafiz mu ne nettali nañu abu abdillah alxaafiz mooy alxaakimu yi rahmatullah alayhi wa abu sa'id ibn abi amr ak abu sa'id ibn abi amr qaala mu ne ñoom ñaar neen xaddatana al abbas muhammad ibn yaqub mu ne ki ñu nettali mooy al abbas muhammad ibn yaqub qaala mu ne xaddatana ahmad ibn abdil jabbar mu ne ki ñu nettali mooy ahmad di doomi abdil jabbar qaala mu ne xaddatana nettali nañu yunus ibn bukayr mu yunus ibn bukayr an ibn isaaqa mu jële ci imaam ibn isxaaq mooy menn mi qaala mu ne xaddatana nettali nañ muhammad ibn abi muhammad mawla zayd ibn thabit muy muhammad di doomi abi muhammad mawla zayd ibn thabit qaala mu ne xaddatana nettali nañu sa'id ibn jubayr seydina sa'id ibn jubayrin aw ikrima mu ne walla ikrima mu ne muhammad ibn abi muhammad mii di mawla zayd ibn thabit as-saxaabiyu radiyallahu anhu al-mashhuur qaala mu ne moom moo ne mooy Muhammad boobu di ibn abi Muhammad waaw mu ne moom rahmatullah alayhima moom moo ne Sa'id ibn Jubayr moo ma nettali wala Ikrima an ibn Abbas kenn ci ñoom ñaar an ibn Abbas mu jële ci Mawlana ibn Abbas mooy cëy bu doon ne càllale bi ci kaw ñépp wér nañ lii garaawul waaw ne Sa'id ibn Jubayr moo ma nettali walla Ikrima parce que ñoom ñaar ñépp ay siqaat lañu siqataani sabtaani ñaari siqa lañ ñu po ay ay ay ponkal lañ ay doj lañu léegi nag problème bi mooy euh, Muhammad ibn Abi Muhammad bi ah fiihi fiihi waaw mooy ki imaam ibn Ishaq ne mu ne nettali na Muhammad ibn Abi Muhammad mawla Zayd ibn Thabit ah moom c'est que am majhul kese moo soloo ci moom waaw mooy xamuñu ko loolu mooy problème mooy dafa nekk koo xam ne xaamuñu ko ki mu ne xaddathana Muhammad ibn Abi Muhammad mawla Zayd ibn Thabit mooy moom boroom xam-xam yi toppatoo wàllu xamuñu ko imaam ni sàq daal moo jële ci moom te nag ku ñu xamul <laughs> keroog bi ñuy gis ci yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu waxoon nañ la masala bi mim naan yéen ñi gëm yàlla in ja'akum bu leen di këlee fasiqun ab kàccoor bi naba'in ci xabaar fatabayyanu na ngeen leerlu ñu ne la am na ci boroom xam-xamu xadiis yi ñu ne lii ci lañuy jële ne majhulul xaali kenn du nangu ay waxam parce que xamuñu ko waaw xamuñu ko koo xam ne moom état wam mooy xamuñu wóoru naam wóoru lëg mooy yooyu moom côté boobu côté jarax ak tendil ja gaa yi tudduñ ci moom dara xamuñu ko kooku dañ naan é affaire yi daal sawaay ixtiyaatan kenn du jël ay mbiram parce que wóorul waaw kenn du kenn même bu dee am nañu ne ah bayow lan al aslu daal cosaan ci jullit bu ne mooy dafa bara baraatu zimma mooy ñépp a nekk ñu wóor innocent mais loolu ku mel ni par exemple xanafiya yi xam ngay taadoon nañ ko mais finalement gars yi dañ ne non non non nit ñi sawaay léegi gars yi wa yow <laughs> loolu dootu doxa euh, léegi lan la nettali mooy gis nga xadis waxoon naa la xadis yi boo ci jël bu nekk rek am na quelque problème waaye boo leen boolee dañuy am ni yoo xamante ne nii mooy cosaan mu ne nasaara najraan wa axbaaru yahuuda ak fóore juif muy seen rabbin yi prêtre najraan yi ak rabbin wu juif yi dañoo daje ca yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fatanaasaxu ñuy xëccoo nag indahu mooy ku nekk naan kii moo nekk ci dëgg waaw euh, rabbin yi nee nañu ñoom ñoo nekk ci dëgg chrétiens yi newuñ ci dara chrétiens yi ne ah non non non a newul ci dara lan lañ wax mu ne fa xaalatil axbaar ba ñuy xëccoo lan lañ doon xëccoo axbaar yi muy fóore yahuud yi ne maa kaana ibrahimu illaa yahuudiyan ne seydinaa ibrahim kat aleyhi salaatu wassalaam nekkul woon lu dul ab juif waaw moom yahuud la woona ah. loolu lañ wax bi ñu waxee lool ah wa qaalati nasaara nazaraan yi ne leen hé yéen xanaa dangeen a feebar hein ah? yéen dangeen a marda dangeen a feebar maa kaana illaa nasraaniya mais Seydina Ibrahim al-Khalil mais yéen seedaat leen ngeen wax hein moom nekkuloon juif mais chrétien la woon <laughs> nee na fa anzala allahu jalla fihim suñu boroom wàcce ci ñoom aay yi nekk suuratu Ali Imran aay yu nekk suuratu Ali Imran mu ne qul mooy bim naan dane yaa ahlal kitaab walla yaa ahlal kitaabi ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ahlal kitaabi lima tuxaajuuna fi ibrahima wa maa unzilat at-tawraatu wal injiilu illaa min ba'di afalaa ta'qiluun hmm? haa antum haa'ulaa'i xaajajtum fii maa lakum bihi 'ilm falima tuxaajuuna fii maa laysa lakum bihi 'ilm wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun maa kaana ibraahiimu yahuudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa ma kaana min almushrikin inna awla annaasi bi ibrahima lalladina tabauhu wa hada annabiyu walladina aamanu wallahu waliyu almuminin a <laughs> gaa yi gaa yi dañu feebar non alquran a neex gaa yi bañ fi nee di xëccoo hein di werante ci loo xam ne ñoom xamuñu ci dara hein léegi suñu boroom ne ñoom ñuy ñëw ci kanam yonent bi alei sat saam ku nekk naan Ibrahim Seydina Ibrahim lii la woon juif la woon ñi ne mukk chrétien la woon suñu boroom ne yaa ahlal kitaabi ee eh, yéen waa ahlul kitaab yéen les gens du livre yéen ci mbooloom chrétiens yeeg juifs yi li ma tuhaajuuna fi Ibrahim lan moo tax ngeen di discuter di dàggasante hein di tëral ay débat wa ji daal di di nekk fi di werante ah ci seydna ibrahim alayhi salaatu wassalaam lan moo tax ngeen di xuloo di werante ci ci moom ku nekk naan man ci man la bokk te lii wane ne li ngeen wax si foo mais wama unzilati tawraatu wal injilu illa min ba'di yéen tawraat bi yéen ñenn partie ci yéen muy yahuud yi yéen tawraat bi ngeen yor tooraa bi ngeen yor après moom lañ ko wàcce moom mais injil yéen chrétiens yi kantaayam chrétiens yi l'évangile bi ngeen yor di wax du ci après Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam la wàcc yéen tawraat ak injil yépp mooy yéen laata yahut liñ naan diiney juif ak diiney chrétiens yi Seydina Ibrahim moo leen jiitu ba muy moom ba muy am loolu lépp amul woon kon nan ngeen ku ku nekk ngeen ñëw après ne léegi moom ñun ñii suñu diine ju restrictif gi ci ñun la bokk ku nekk naan ci man la bokk afala taqilun mais yéen a dof xalaat afala taqiluna mooy xanaa du ngeen xalaat nan ngeen di man a waxe parce que loolu c'est mu ngi mel ni nga ñëw <laughs> moo gaay ñii nag mën nañ koo wax gaay yi nga xam ne xaw ma dañuy xam-xam lu xaw ma dañuy fontoo nit ñi ci ñi nga xam ne nee nañ ay intellectuel eh, man du ma la intellectuel de dion intellectuel ay intellectuel lañu waaw ay intellectuel di fontoo nit ñi naan <laughs> bon boo seetloo mooy mais ci communiste yi ay nee na ñoom ay penchant communiste lañu yor le communiste marxiste yooyu nekk nee nañ ay jullit lañu wala yi kii naan boo seetloo lislaam waaye répartition bi muy wax ak tamit société bi muy wootee mooy mën nañ ne l'islam est communiste loolu loolu hada kadibun wa buhtaanun wa buhtaanun mubin loolu nar wu leer nañ na ngo parce que ñu naan le communisme kenn du am dara ñépp ay bokk lépp collectivisme la te loolu sax amul amul voilà comme le Cuba ni meloon URSS ak yooyu nga xam ne propriété privée du am ñépp ay moom lépp loolu lay saam wax fan la lislaam waxe loolu Seydina Usmaan amuloon alalu boppam keroog Tabuk bi ñuy wax du alalam la jëloon di joxe est-ce que dañ koo forcer na ko joxeel yeneen tubaab yi saa na indi leen seen alal yi yépp ma tasaare ko ci julli ñi te pourtant am na ñu ñàkkoon moom moom alayhi salaam këram dañ doon toog ñett dara du fa tàkk te pourtant am na ci saxaabaam yi ñoo xam ne prérogative wu euh, lu lu waay yor mu bëgg ko alayhi salaam day xaraam ci kooku mu yor ko loolu yonent bi alayhi salaam masula loolu te pourtant na ci mooy am na droit bi mais masula doxale affaire boobu xanaa xamoo ne yow nit bu man di doon même yow miy déglu boo yoroon alal yi ëpp ci kaw suuf bu ko yonent bi alayhi salaam bu fi newoon ba bëgg ko yow day xaraam nga moomati ko si waxuma la dara mooy boo fi yoroon lu man di doon moom bu ko xasee bëgg soxla ko mooy day xaram yow nga yoratu da nga koy jox mais loolu masu koo doxe loolu masula bi dund fii alayhi salaatu taw doxal loolu masu koo doxal waaw masu koo doxal da doon toog am lu mu lekk te pourtant am na ci saxaabaami ñoo xam ne ay milliardaires lañu waaw bu leen waxoon rek ne kër ga sax dara amu fa wala yu mel noonu ñooñu pare woon nañ waxuma la bu doon jaay seen bopp def ko jaam ngir yonent ma lay saa saam dund nañ ko def waxatuma la alal yi ñor te pourtant masu leen ni indi leen ak tamit ñi ñàkk ci way jullit ñi ma tasaare ko ci ñoom. kon kan mooy taxaw naa ñu lislaam mooy le communisme ak loolu kooku kazzab la kooku waxkat lu am la bonimenteur la expliqué kat la kon mu ngi mel ni kuy wax loolu. naan l'islam loolu lool dañ naan la mais yow le communisme kañ la am kañ la commencé am ay le communisme marxisme léninisme kañ la xew léegi nan ngeen mën a waxee ne kon ki nga xam ne moom yattabi'u Seydina Muhammad moom communiste la mooy diineem jo communisme avalaa tànqilun mais kiy wax loolu xanaa dafa dof du xalaat ñiy wax loolu duñu duñu xalaat xanaa te dara lañ bokkul sax dañoo bokkul ñee nga xam ne noo jël la ñuy wax ñoom sawaay fii mais gars yi dañu feebar quoi kon gars yi suñu borom ne leen na yéen fi nekk di xëccoo yaa ahlal kitaab yi yéen waa gens du livre yéen ñi ma jox téere